ñu ngi woon ci ghazwatu zaatu salaasil walla sariya ndax sariya la waxoon na étymologiquement mu ghazwa bu ñu ko waxee mooy xare boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam da cee dafa génn ànd ci sariya nag mooy arme boo xam ne da ko yónnee demul waxoon nañ ne euh, lool ca début xare ya waxoon nañ ko mais waxoon nañ ne dina am nag sariya yoo xam ne ghazwa lañ leen di woowee bu ci meloon ni waxoon nañ mu tamoo ci gënoon a siiw ak bii di ghazwatu salaasi kon ginnaaw bi nga xam ne gis nañ lan moo ko waral selon imaam al-Waaqidi ak taalibeem bi di imaam Muhammad ibn Sa'd rahmatullah alayhima bi sanadin da'if gis nañu kan la yonent sallallahu alayhi jiitaloon muy Seydina Amr ibn al gis nañu lim ko waxoon te lool gisoo ginoon nañ ko gis bi ñuy def tarjamaam ci jataay yële weesu gisoon nañ biographie moom Seydina Amr ibn al-As ibn Wa'il as-Sahmi radiyallahu ta'ala anhu ah, waxoon nañ ne xadiis bu siiw boobu tamit ngay dégg ci eh, occasion bi la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ni'ma ar-rajulu saalih al-maalu saalih lir-rajuli saalih ak a baax alal ju baax ngir ci góor ju baax ci ndax dafa ñëw comme niñ ko rappelé ci jotaay bi weesu nee na yonent bi alayhi salaam dafa yónnee ci man ne ma naa ko dikkal te ma sol sama yére bu bu koŋ ak waajal sama armement nee na ma ñëw fekk ko muy jàpp mu ne ma yow Amr ibn al dama laa bëgg a yónni ci xare boo xam ne bu ko defee buur yàlla may la ci ngañaay muccal la tamit may la ci koom nee na ma ne ko yonent bi alayhi salaatu dugguma ci lislaam ndax alal mu ne ma ni'ma al saalix li rajuli saalix ne ko xanaa yëgoo ne ak a baax alal ju ju teey ta nekk ci loxoy góor gu baax ci noonu la ko yonent bi aleyhi salaatu daal di yebale euh, ci xadiisu Burayda ibn al-Husayn radiyallahu anhu euh, te imaam ibn Isxaaq ibn Rahawayh moo ko solo muy imaam Isxaaq ne woon àndandoo imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi mooy imaamu Isxaaq ibn Rahawayhi wala Rahawiya dañ koy wax Rahawiya comme ni ñu ko waxe woon euh, moom dafa soloone euh, ne na ko noon imaam al-Waaqidi solo na ko ñu ne bi ñuy dem ñoom 300 lañu wa kaana dañu nekkoon 300. léegi nan lañ génne mu ne fa kaana bi ñuy dem mu ne fa kaana yakmunu an-nahaar wa yasiiru al-layl xatta ida kaana ala maa'in bi ardi juzaam yuqaalu lahu salaasil na ko noon imaam ibni isxaaq raxmatullah alayhi soloona lu mel ni mu ne way bi daalika summiyat al-gazwatu zaatu salaasil mu ne bi muy génn da doon def nag li yonent mi alayhi salaatu doon def en général mooy buy dem di xare ji du ñëw rek du bëgg ndax day bëgg bett gaa yi ndax ñooñu dañu nekkoon gaa yoo xam ne li ñu doon mën a kàccoor kàccoor bu ñu déggee ne arme ngi ñëw dañuy daw doo leen fa fekk moo tax mu ne fa kaana yàq mënul nahaar mooy jour bi journée yi buy leer dañ doon dañ doon doonu ñoon dox dañuy toog noppaleku fenn làqatu guddi gi lañuy dox nee na ba nañuy àggee benn suuf boo xam ne waa Juzaam waxoon nañ waa Juzaam benn tribu la bu mag comme niñ ko tudde woon ci jataay biy weesu bokk ci waa Qudaa ak ñoom waa Bali ak waa Alqayn ñoom ñi nga xam ne ñoo doon jàppale Qaysar keroog ci xare bi amoon ci ghazwatu Mu'ta mu ne suuf soo xam ne ñu ngi koy wax zaatu salaasil imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi waxoon na foofu benn teen la benn oasis la benn ndox la bu tudd noonu moo tudd salaasil salaasil jataay bii weesu yàggoon nañ ci définition gisoon nañ ne mook liñ naan ci ilmul xadiis silsila benn lañ mooy chaîne comme liñ naan musalsal nga xam ne boroom xam-xam bi buy nettali xadiis bi tëddoon yow nga ne man de ba ma ko sama sëriñ bi doon nettali dafa tëddoon yow it boo koy nettali nga tëdd moom mu ne bi ko borom sëriñam di nettali dafa tëdd mooy sal bi bi tëdd ci tëdd am doo xam ne bi taxaw mooy ñoo ba moom ma koy nettali dafa taxawoon musalsalun qul ma huwa ma ala wasfin ata mithlu am baanil fata kadaka qad xaddatanihi qaa'ima aw ba'da an xaddatani tabassama comme li imaam al Bayquni wax comme niñ ko gisoon ci jotaay bi weesu mu ne bi mu agsee foofu suuf yu ñu naan salaasi mu ne balaghahu anna jam'an anna lahum jam'an kathira sayyidna Amr ibn al-As radiyallahu anhu dafa agsi foofu dégg ñu ne ah mu am information dikkal ko mais information yi ni mu la doon dikk dafa simple mooy armée bi buñ doon dem dañuy am ñoo xam ne dañu naan la yow jiitu leen ngeen baliser terrain bi xool est-ce que amul ñu ñuy embuscade wala nga amal ñu seeni xabaar ñoom duñ ñëwandoo rek demandoon boo ñu gisee lu xaw a kii rek dañuy gaaw dellu wax ko armée bi bala ñuy dellu bala ñuy avancer léegi mu dikkal ko ne ko information que ne ko gaa yi nag ñooñu ëpp fuuf ñooñu ëpp fuuf gaa yi mais mbooloo lañu bul fàtte ne ñii bi ñu dajalee keroog di jàppale ci ghazwatu Mu'ta Qaysar cent mille la ñu woon cent mille soldats la ñu woon man gëw ne sax Medina ña fa maroon a xeex rek mat nañ cent mille ñépp bu ñu leen génne woon jamono jooju léegi ah kon bi mu déggee information boobu nu mu def dafa ne ah xaaral dafa yónnee ci yonent bi sallallahu alayhi ngir mu yónnee ko waaw ngir na nag mu yónnee ko renfort euh, xam nga lu mel nii ghazwatu Mu'ta bi ñu génnoon bu ñoom Seydina Zayd na Haarisa bi radiyallahu anhu lu mel nii waleen daloon ñoom dañoo ñëw ba foofu ñu yëg ne César indi na cent mille personnes la am ñi koy jàppale alliés mi cent mille ñuy deux cent mille te ñoom trois mille la ñoon saxaaba yi radiyallahu anhum daal di daal di eh, def discussion seen biir ñu ne waa léegi ak nu nu ñuy def dañuy yónnee ci yonent saa salaam yëgal ko li xew bu ne ñoo xare leen ci loolu garaawul bu ne ñoo nag naa leen indil renfort ñu xam ne renfort lu ñuy indil mais bi mu waxee lool Seydina gisoon nañu ne Seydina Abdullah ibn Rawaha da ne woon déedéet yaa xaw dana ne yéen sama nit ñi lii ngeen gis nit ñu bari ñii mel ni dañ leen a xaw a tiital mais bi ñuy génn moom lañ doon utan ah, nekk martyr wala am gañaay kese lañ moo ñu taxoon a génn te l'islam ma suñoo xeex nit ñi parce que ñoo leen ëpp moo tax te ñun suñu gañaay lii tax ñu gañe du rek affaire u waaye diine ji ñu nekk te gëm ko mooy tax ñuy gañe mu defoon discours bu kii ba ñépp mujj ne ah Abdallah ibn Rawaha nag wax na dëgg quoi mujj ñoonu renfort mais fii Seydina Amr ibn al-As dafa yónni benn saxaabi bu naan Amr ibn Rafi' euh, Rafi' ibn Makis Rafi' ibn Makis euh, moom nag Seydina Rafi' ibn Makis masuñoo gis tarjama mais moom tarjamaam bariwul Seydina Rafi' ibn Makis radiyallahu anhu euh, moom fekk na bay'atu ridwaan muy Euh, euh, bay'a bi ñu gisoon bi bi alxuraan di wax ci laqad sadaqa allahu rasulahu ru'ya bil haqq ci euh, bi mu naan suuratul fath naan laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara mooy bi ñuy jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci suufu garab gi ci Hudaybiya ci sixième année bi moom Seydina Rafi' ibn Makiyis la tuddoon al-Juhani bokkoon ci waa Juhayna muy tribu boo xam ne yàgg nañ koo gis tribu bu mag la bokk muy waa Juhayna moom Seydina Rafi' ci ñooñu la bokkoon kon fekk woon na li nga xamante ne mooy ghazwatu bay'atu Ridwaan muy jaayante gi ñu defoon ci buntu Makka ci Hudaybiya ah moom Seydina Rafi' ibn Makis mi kon imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi nee na bi ghazwatu zaati salaasil bi bi nit ñi baree bi Seydina Amr ibn al-As gisee ne noon yi ñoo leen ëpp non armée gaa yi ñoo ëpp fuuf moom la yónni woon ngir mu dem wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi ba mu demee lan la ko wax dafa dem bon wax ko ne ko nit ñi ñoom ñoo ñëw léegi nag Seydina Amru nee na li bëgg mooy nga indil ko renfort mooy nga delloo ko nga nga dollil ko ay ay nit ñoo xam ne ngir mu mën a mu mën a jàmmarloo gaay sinon gaay yi ñëpp ah. mu ne biñ agsee mu ne fa ba'atha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aba ubayda ibn al radiyallahu taala anhu wa aqada lahu liwaan wa ba'atha ma'ahu saraatal muhaajiriin ka abi bakrin wa umar ibn al-xattaab wa iddatin min al-ansaar radiyallahu taala anhu léegi yu ñëwee wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam am na ci beneen ndane yonent bi alayhi salaatu salaam daal di former beneen beneen armée ngir ñu dem nekk renfort mu ne kim defoon mu jiite arme boobu mooy Seydina Abu Ubayda Abu Ubayda Amir ibn al moom walillaahi alhamdu wal minna jiitu nañu gisoon tarjamaam bokk ci fukki saxaaba yi gën ci saxaaba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom la Seydina Omar ibn al-Khattab doon wax ne bi muy génn àddina mu ne man fekk dañ na ko alaa tastaxlif mooy keroog bi nga xam ne ci la ko kàccoor bi daal jame muy Abu Lu'lu al-Majusi nga xam ne keroog moom Seydina Umar ibn al-Khattab bi muy julli di jiite ci fajar gi la ko waaji jam Euh, ñu jox ko mm, soow mu naan mu génnaat mu jaar fii ci kii yi fiñ ko jamoon ñu jox ko ndox mu naan ko mu génnaat fi ko waaji jam euh, médecin bi na ko bu yoboo nga xool def sa testament de bu rek nga def sa testament keroog moom Seydina Omar ibn al-Khattab dañ ne ko mais xanaa doo bàyyi xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nii désigner kenn kay nga ne kii nañu jiite ndax Seydina Abu Bakar lool la def loolu la def désigner la mu ne man de bu ma doon désigner kenn bu ma doon désigner kenn Abu Ubayda laay désigner mais Abu Seydina Abu Ubayda fekkoon na mu génn àddina moom fekkoon na mu génn àddina ndax mu ngi génn àddina ci pest boo xam ne dafa amoon Sham muy Syrie foofu mu nekkoon peste boobu moo yóbbu ñoom Seydina Bilal Seydina am euh, euh, Seydina Mu'adh ibn Jabal ñu bari ci saxaaba yi radiyallahu anhum peste booboo leen faat ak Seydina Abu Ubayda radiyallahu mu mi leen jiite woon mu ne man bu ma amoon kenn ku ma doon désigner moom laa doon désigner bu ma demee nag ci kanamu sama borom mu ne ma lan moo tax nga désigné ko ma ne ko ndax damaa dégg sa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al mu ne man bu ko bu mu ngi dund moom moom laay wax mu jiite bu ma demee ci borom bi mu ne ma lu tax lu tax ngay jiital nit ñi ci kaw euh, xeetu yonent bi ngay jiital kii mu ne ndax damaa dégg sa yonent bi sallallahu alayhi mu ne xeet wu ne am na koo xam ne mooy seen homme de confiance mooy seen amin ki nga xam ne dañ koy wóolu te ki nga xam ne moo incarné lool ci xeetu yonent bi sallallahu mooy Seydina Abu Ubayda Amir ibn al moom mii nag moom la yonent sallallahu alayhi ne beneen renfort armée renfort bi moom la waxoon mu jiite ko mu ne bokkoon na ci ñoom saraatal muhajirin ñi nga xam ne ñooy euh, kilifaay muhaajiruuna yi mooy ñi nga xam ne dañu jóge Makka ñëw gàddaay si sang yu mag ñi ci saxaaba yi radiyallahu bokkoon na ci ka Abi Bakr comme Seyna Abu Bakr wa Umar ak Seyna Umar ibn al wa iddatun min al ansaar ak ñu bari ci saxaaba yi ci wàll ansaar radiyallahu euh, am na ci euh, bii mooy mooy riwaay bi am na ci beneen riwaay da ne Seydina yonent bi sallallahu dafa ñëw dafa woo saxaaba yi te loolu imaam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi moo ko solo jële ko ci imaam Muusa ibn Uqba ak ñoom Seydina Urwa ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne ah, Seydina Urwa radiyallahu taala anhu mu ne keroog yonent mi salaam bi ko waa ji ñëwee muy Seydina Rafi' ibn Makis al-Juhani radiyallahu ne ko Seydina Amr kat nee na gaa yi dañoo bari de nga yónnee ko renfort mu ne fa nadaba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-muhaajiriina al-awwaliin Abu Bakrin wa Umar fi jamaatin min saraati al radiyallahu anhum wa amara alayhim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aba ubayda ibn al jarrahi radiyallahu anhum mu ne yonent bi alayhi ñëwul ne yow demal yow demal yow demal dafa exposé mbir mi ci saxaaba ya fa yi fi newoon mu woo leen ne leen situation bi de nii la amre de mi ma yebal nee na nit ñi dañoo bari dafa bëgg ma yónni ko renfort ana moo bëgg a dem Seydina Abu Bakar ne man Seydina Omar ne man it kon man it naa dem léegi ñuy def noonu di def noon am na ci beneen waaye ba ñu mat deux cents finalement trois cents trois cents la ñu woon ñoom ñi demoon ak deux cents yi ñu nekk mujj nekk cinq cents mais deux cents yi mu yónni kon Seydina Abu Ubayda daal di leen jiite léegi nag bi nga xam ne ci lañ agsi yonent mi alayhi salaatu bi mu yónnee Seydina Abu euh, Abu Ubayda mu jiite ñépp dane ko nag laa taxtalifa ne ko Abu Ubayda bu ngeen demee yàq am bu leen fa wute de mooy fexe leen ba seen kàddu di nekk benn ndax booy dem ci xare moom ngeen seeni mu am ay ay discorde moom am ci biir euh, armée bi moom mooy du ngeen yàgg fexe leen ba ngeen nekk benn bu dee ne bu kenn nee nañ def lii keneen kenn non non non lee la ñuy def mooy loolu du sotti mooy il faut ngeen nekk benn fexe leen ba bu leen bu leen tàqale koo ngeen nekk benn seen mbir nekkul benn mu ne baax na léegi ñu dem ah bi ñu demee ah, kii ne Seyna Abu ah, Amr ibn al-As ne voilà Euh, waaw kay gaa yi kon man yonent saa salaam indil nañ ma li ma soxla woon léegi sëy Seydina Amr nag ne leen kon yéen ni ngeen def dangeen di ñëw bokk ci sama armée bi mais Seydina euh, Seydina Abu Ubayda moom lim jàppoon ak ñim àndaloon dañu jàppoon ne yonent saa salaam dafa créé ñaari armée yu bokkul ngir ñu xeexandoog benn noon bi biñ ñëwee Seydina Amru ne leen yéen seen seen mbooloo moom day bokk ci mbooloo mi mooy benn benn njiit la ñuy am ñoom ñu ne non dafa mel yoneen saa salaam waxul lool de Amru ibn Al-As ne si man maa yónnee ngir ñu andil ma leen Seydina Abu Ubayda ne si wax na dëgg moom léegi moom Amru mooy mooy mooy mooy jiite kii bi Amru mooy jiite léegi nag bi ñuy dem noonu bi ñuy demee mu ne ah. léegi ñu am kon cinq cent personnes cinq cent loolu nag imaam al-Waaqidi moo ko wax bi sanadin da'if ndax dane xaddathani Rabi'atu ibn Uthman boo demee ci eh, eh, Dalaa'il an-Nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi indi na ko na ko noon imaam al eh, Ibn Sa'd muy taalibe imaam al-Waaqidi ak imaam al-Waaqidi boo demee ci kii maghazi wam indi na ko mu ne xaddatani nettali na ma rabi'atu ibn usman muy rabi'a di doomi usman qaala mu an yazid ibn ruumaan mu jële ci yazid ibn ruumaan moom yazid ibn ruumaan bi siiw na bokk na ci sëriñu imaam ibn ishaaq anna aba ubayda mais premièrement hadis bi dafa bari ay problème mooy imaam al-Waaqidi matruk la mooy euh, Euh, liñ naan ay koo xam ne ay waxam jar da ganaar ba pare euh, mooy koo xam ne ay waxam dañ koy ba matruk koo xam ne taraka mooy banab matruk ku ñu bàyyi ay waxam léegi mu ne haddathani Rabi'atu ibn Uthman an Yazid ibn Ruman ba pare mu nettali ci saase lool mooy Yazid ibn Ruman moom fekkewul lii moom du du saxaaba te du du du du du nga du taalibe saxaaba mooy nga gis ne dafa am kon ay rupture yu bari léegi mu ne anna aba ubayda lamma aba ila amr ibn al-aas fa saaru xamsa mi'ati fa saaru layla wan nahaar hatta wati'a bilaadu baliyin wa dawwaxaha mu ne euh, bi nga xam ne ci lañ dem ba ñu mat 500 mu dem ci sey Amr ibn mooy renfort bi ñëw nee na comme ni mu waxoon ne ñoom it dañ doon dox guddi gi non guddi gi lañ doon dox di nëbbatu bëccëg gi nee na nag biñ agsee dañu ñëw teeru gaa yiñ demoon waa Bali waa Qudaa ci pour pour gina a simplifier ndax moo newoon seen maam seen territoire yëpp lañ jaar mais gaa yi niñ doon def mooy bu ñu déggee ne ñu ngay ñëw gaa yi tasaaroo moo tax mu ne wa kullu man taha ila mawdi'in balaghahu annahu kaana bi hadha al mawdi'i jam fa lamma sami'u bi fa lamma sami'u bika tafarraqu ba mu demee laajte ñu ne ko mais ñii nit ñi naa am ak ñi mu àndaloon non c'est que yi dañu dégg ne yéen a ngi ñëw surtout de am na renfort buy ñëw moo tax àbb nañ njool mi bu yàgg fii yëpp newuñu fi fu mu dem gaa yi gars yi def noonu mais am na mu ne wa ya fi aaxiri daalika jam'un laysa bil kasiir sauf que nag bi muy continuer ñu dajeeg benn mbooloo moo xam ne bariwul mais xeex bu ndaw fa am gaa yi daal ñu gaal di leen gañe gaa yi daw ñu xam ne ñoom ils ne font pas defuñu kii poids faire ils ne font pas poids devant ñi ñu daal di daw Seydina Amr ibn al-As di wër foofu yépp gaa yi gisuñu kenn gaa gisuñu kenn léegi lañ gaa yi xam nga nag gaa bu ñuy daw comme que ay gaa lañ loo xam ne ay tribu ak ay éleveur da ciy bari mooy boo fi newee naan sama jur ji moom fi laa ko damay ànd ak moom mooy dañ lay jàpp yooyu lañ fa bàyyi loolu lañ fa fekk matuloon sax loo xam ne lu ñuy séddoo la moo tax mu ne loolu lu leen doon dundal la rek mooy yañ fa nekk séjour bañ fa def walam takun ghana'imu sam te newul loo xam ne lu ñu doon lu ñu doon séddale la mooy matu ko woon euh, léegi mooy kon lañu gis ne kon gaa yi daanaka lii xare bi gaa yi ndax bari na xare yu demee nii yoo xam ne leen saa salaam ci boppam sax day ñëw gaa yi ne fes daw yàgg léegi nag sauf ko dafa am xew-xew bi Seydina Amr ibn al-As dafay def loo xam ne euh, wala bala ñu agsi foofu euh, euh, Seydina kii bi bi gisoon keroog Awf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu dane dane keroog bi may dem mais bon euh, ko que ko que kiiwam bi dafa sanad bi dafa am problème sanad bi nettali lii dafa am problème waaye imaam ibn Ishaq rahmatullah alayhi daal dina koy solo waaye uh, càllale bi càllale bi moo am problème ndax imaam ibn Ishaq dane xaddathani Yazid ibn Abi Habib an Awf ibn Malik al-Ashja'i foofu la problème bi nekk mu ne nettali na ma Yazid ibn Abi Habib muy jële ci Seydina Awf ibn Malik al-Ashja'i Awf ibn Malik al gis nañ tarjamaam yaa trois jotaay foog naa euh, saxaabi yi la woon boo xam ne gis nañ ko bu yàggul bi nga xam ne ci ghazwatu Mu'ta biñ génn barki démb rek gis nañu ko ci jotaay boobu noonu gis nañu kon kii sëriñu imaam Ibn Sa'd mënula jële ci moom loolu c'est impossible moo tax dafa am am na rupture même bu dee imam ni sax nee na nettali nañu ko mais c'est ça le moo tax euh, problème bi am te euh, euh, imam al-Bayhaqi moo ko nettali boo demee tamit ci Sirat Ibn Hisham di nga ko fa fekk mu ne moom Seydina Awf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu mu ne dafa dafa dafa dafa dafa génnoon ci xare bii di zaatu salaasil ànd ak seydna amru ibn al ànd ak ñoom seyna abu bakar ak seydna omar radiyallahu anhu nee na bi muy bi ñuy dox ma romb man ma romb ma romb ay gaay yoo xam ne dañu dañu rendi benn gëléem mais manuñu ko xam naa ñooñu du ñuy eh, bon du ñuy du ñuy kaw kaw mais mënuñu ko séparer gëléem gi rek mënuñu ko <laughs> mooy ñoom ni ñuy séparer gëléem gi mënuñu ko ah daa mel nag am métier ndax boucher yi buse yi boo gisee ñu koy def ñoom dañ cee xam yoon yi xam articulation yeeg yooyu dañ koo xam bu baax. nee na nag gaa yi mënuñu ko ma ma ma ñu ne ma ma ne mu ne man nag kanta man comme que dama ne woon benn boucher boo xam ne loolu rek laa manoon ma ne leen léegi xam ngeen nu ngeen di def man de mën naa leen dimbali mais ci kaw ala an aqsimaha baynakum tu'tuni minha ashira da ngeen ma ciy jox bu ngeen xaajee gëléem bu ngeen ko kiiwee ba yàpp wi yëpp ngeen dagg ngeen ngeen saam ko dix parts benn part bi ngeen jox ma ko bu ngeen bu dee daal resal ngeen ma loolu man man naa leen a occuper affaire bi gars yi na ko wal nee na ma daal di leen koy defaral gars yi daal di may jox sama wàll nee na ma daal di koy ma daal gaaw jël mbir mi daw dabi armée bi bi ma demee nee na ma toogu ko daal di jox Seydina Abubakar ak Seydina Omar ñu lekk ba pare ñu ne ma mais yow <laughs> yow sa kii bii sax foo ko jële mu ne ñu ne ko mais sa yàpp yi moom yaa awf ah, anna laka hadha al-lahmu yaa awf ñu ne ko mais yow awf mais sa yàpp wi moom foo ko jële sax nee na ma daal di leen xabaar ni mu demee ñu ne ma wallahi ma ahsanta hiina at'amtana hada ñu ne ko ñu ngi waat ci yàlla de yow rafetaloo bi ñu lekk loolu lii quoi après ñu commencé di mu ne <laughs> summa qaamaa yataqayya yataqayya'aani ñu commencé di dugal seen loxo yi ci biir ngir wàccu liñ jot a lekk <laughs> yataqayya'aani maa fii butuuni imaamin ah mu nee na ah, bi nga xam ne nag noonu la deme ma ne. ma ne leen ah yëf yi de noonu la moom ñu wàccuwaat affaire bi nee na nag bi ñu paree may dellu nee na man maa njëkk ndax après bi bi ñu gañee kii bi Seydina Amr ibn al-As da nekk moom ah, Seydina Awf ibn Ma ah, Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu ne ko demal gaaw nga yëgal yonent bi sa alayhi wasallam ne ko bon fi mu ñu yónni woon daal ni ñu ko bë ni mu bëggee woon la demee mooy gaa yi gañe nañ ne daw nañu ñañ ci joteel faagaagal ne ña ca des daw nañu nee na ma dem bi may demee maa ngi fekk yonent bi aleyhi salaam di julli nee na ma ñëw na ko assalaamu aleyka ya rasulullah wa wa barakaatu ma ñëw na ko assalaamu aleyka yal na jàmm nekk ci yow yow ndawu yàlla li ak yërmandeem ak ay barkeem nee na mu ne ma fa qaala Awf ibn Malik mu ne ma mooy pour la pour pour leerlu est-ce que moom réellement moom la mu ne ko yow la Awf ibn Malik nee na ma ne ko naam bi abi anta wa ummi jënd naa la sama baay ak sama yaay mana a de mu ne ma saaxibul jazur Awf ibn Malik boroom géléem nga mooy géléem mu koy wax nag <laughs> nee na nee na ma ne mu ne wax bi mu waxee lool nag waxu ci dara eh, waxul dara ci affaire u géléem gi ma daal di koy xabaar li nga xam ne moo fa xew ma ne ko bon lii moo fa xew ma ne ko lii moo fa xew euh, léegi keroog nag bi ñuy bi ñuy dëpp sëy naa euh, kii Amr ibn al-As dafa def benn affaire boo xam ne ndax dañuy dëpp affaire bi seet du guy ñoom ñoom euh, Ishaq Ishaq ibn Rahawayh ñoom imaam al-Bayhaqi ak ñoom imaam ibn Ishaq solo nañ yooyu mu ne leen ak imaam al-Waaqidi mu sedd guy sedd sedd sedd guy gaa yi ne ko mais am man nañu taal ab lu ñu jaaroo quoi mu ne leen bu fi kenn taal dara ah non non bu fi kenn taal benn taal amul jaaroo ah mais gaa yi mer Seydina Omar radiyallahu anhu mer quoi ne mais ñëw Seydina Abou Bakar ne ko mais mais xanaa gisoo Amr lim def. muy cere nit ñi ñu ñu ñu jaaru ak seddaay bi ni mel Seydina Abu Bakar ne ko Omar imaam Ahmad tamit soloon na xadiis boobu ne ko Omar bàyyi ko mu def lu ko li mu gis boo gisee yeneen sa salaam def ko mu jiite ñu mooy ndax dafa am xam-xam bu mu am ci xeex bi ci xare ci guerre moo tax mu daal di koy yebal kon bu ñu nee bu ko def rek bu nañ ko topp ci li wax gaa yi topp naa Abu Bakar nit ñi di ko wax di ko wax waaye Amr nag lim def Seydina Abu Bakar <laughs> dem ne Amr ah nit ñi de nee nañu mu ne ko non kenn du fi taal dara ah kenn du fi taal dara nee ah Amr de nee na kenn du fi taal léegi <laughs> ba pare loolu benn affaire la beneen affaire bi mooy Seydina Amr ibn comme ni ko ñoom imaam Abu Dawud solo na ko tamit ak ñooñu sanad yoo xam ne yu wér lañu Seydina Amr ibn al-As dafa euh, euh, mbir mi bi mu seddee lool dafa jekki moom mu am janaaba ba pare mu gént ci guddi gi xëy comme que yooyu nag boo jiitee mooy yaay jiite ñépp yaay jiite armée bi bu julli jotee yaay jiite lu ñuy def yaay jiite ah mu ñëw jiite nit ñi sans mu jàpp waaye gaa yi nag ne mais <laughs> mooy xam nga ku am janaabal janaaba am ba pare mais mu jiite nit ñi quoi te ndox am na fi ay ne mais sincèrement am ru bon mais comme que mënuñ ko wax dara <laughs> comme que mënuñ ko wax dara moo jiite ah te jiite na leen ba pare quoi <laughs> euh, am na ndax riwaay imaam al-Waaqidi bi moom boobu wérul ndax boobu dane Seydina Amru avant muy jiite da leen a laaj ne leen waa man de damaa am janaaba léegi nag julli jot na comme ni ngeen ko xamee lan ngeen lan ngeen lan ngeen gis ma def lan laa war a def lan ngeen gis ma def gaa yi na ko oh, amr sa eh, ah xanaa nga kii ci ndox mi mu ne non non mu jiita nit ñi mu mu tiima mu tiim jiite nit ñi mais mu affaire bi nag xaw a metti ñenn ñu ko ñu ne non amr nag mais loolu noonu wérul mooy waxu leen ko avant daf ko def ba pare après ci lañuy dóor a yëg ne. mais euh, taxaw leen mais am ibn al-As suñu njiit bi mais ndeke na moom moom bi muy jiite moom amul jàpp moom dafa du fa tiim te janaa bala amoon naa ah, waxuma la ay kii bu ndaw de te ndox a ngi fi woon ah gars yi dem bi miñ ñibbee nag mooy kon moom am na am na am na ay ay plainte yu bari yuñ ko mën a plainte <laughs> mooy gars yi seet daay bee ñu leen doon escanté nee na leen bu ko kenn def je ne donne l'ordre personne mu taal fi te ku fi taal moo am na denn kii nee dafa wax nga naa gaa ñenn ñi xawoon bon monsieur mais am nag affaire bi mu ne leen waaw ku fi taal rek ma boo ku fi taal ma dugal ko ci biir ak <laughs> gaa yi ne ah <laughs> kon nag moo baax na <laughs> léegi ñu dem ci Yonent bi même Seydina euh, Awf ibn Malik nee na wax na ma ma ñëwee ma ne ko mais sauf que Amr moom dafa jiite nit ñi sa janaaba la am mais dafa tiima yeneen saa sam ne ah <laughs> mu ne waaw <laughs> bàyyi ba mu ñëw mu ne ko yaa am asallayta binnaasi wa anta junub ne ko waa am yow da ngaa jiite nit ñi ba pare fekk janaaba nga am ko ah, waaw loolu de laa def xam nga côté bii ginoon nañ ko yaatal ci tarjamaam ndax dane Seydina Amru ibn al am na boo xam ne dañ ne dafa raxas awraam yi la raxas après jàpp-jàpp gu gàtt mais loolu noonu côté boobu dëgërul mooy ne dafa tiim moom dafa ñëw tiim ndax ndox mi ci boppam moo seet doon yeneen saa sallam ne ko ah sallayta bin naasi yaa Amru wa anta junub mais yow Amr da ngaa jiite nit ñi ba pare fekk yow da ngaa amoon janaaba mu ne ko naam waaw loolu laa def de yeneen saa salaam mooy doonuñu woon def di daw res wax dara ba pare wala def dara boo ñëwee ci kilifa gi ñu naan la yaa ko waxoon nga naan ah non ñoom ñoo comprendre non waxuma lool déedéet waaw loolu damaa ko def mu ne ko ah, léegi loolu moom foo ko teg na ko ah. man kat damaa dégg suñu boroom di wax ci alxuraan naan wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima man kat damaa dégg yàlla naan ci alxuraan bu leen rey seen bopp wala taqtulu anfusakum bu leen rey seen bopp ndax buur yàlla inna allaha ndax buur yàlla kat kaana bikum rahima da leen a yërëm lool kon nag bu leen rey seen bopp ndox mi bu ma ci sàngoo woon man jàpp moom lépp sama njort moo doon damay man jàppoon naa ne damay faatu comme que nag ma dégg aaya boobu nag ma jànge ci kon nag ne affaire bi kon man du ma du sangu léegi ni may def li nga xam ne moom mooy taxaw palaasu julli kii jàpp non sangu muy tiim loolu laa def yonent saa sallam daal di koy reetaan waaw waxu ko dara mooy ne affaire bi kon mooy li def noonu la ndax loolu mooy sunnatu taqririya mooy façon sunna yi am fi'liya qawliya taqririya tamit mooy yi nga xam ne nit ki da koy def ci kanam yonent bi mu bàyyi noonu ndax bu dul woon noonu danaan ko du noonu danaan ko ndax looloo tax mu laaj ko ñu gis ne tam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy lim lim li mu ñuy jàngal mooy bañ a bañ a parax paraxee di gaaw di jël ay décision parce que yow wax nañ la ne diw def na wax nañ ne ne diw def na xam nga léegi ñun ñun en général noonu la ñuy doxal dañ naan diw moo def diw moo def ñu tëb rek ay wa commencé du ñu ko déglu sax du ñu ko may sax bu ñëwee ñu laaj ko ne ko ah man de dégg naa ñu ne lii yaa ko def nu mu demee noonu déedéet dañuy ñëw rek commencé koo dal wala di ko di ko di ko yónnante ci réseaux sociaux yi naan dégg dégg leen li waa ji defati li mu wax te pourtant man nga koo woo laaj ko sax yow au lieu ngay di ut ay rumeur feneen mais woo ko nga ne ko mais ah man de dama dégg ñuy wax lii loolu yow la yaa ko def bu nee déedéet nga xam ne defu ko ak lu gaa yi mën na wax ndax al aslu baraatu zimma loolu ci qaida yu mag yi lislaam di wax mooy moom la justice euh, kii di wax présomption d'innocence lool al aslu baraatu zimma ci l'islam dañ am bu yàgg mooy ne jullit ñi ñépp nit ku nekk innocent ga léegi nag ku la tuumaal dara moom moo war a indi te mooy taxoon alxuraan naan yaa ayyuhal ladiina amanu yéen ñi gëm yàlla in ja'akum faasiqun bi naba'in fatabayyanu in ja'akum bu leen dikkalee faasiqun ab kàccoor bi naba'in ci ab xabaar fatabayyanu na ngeen leerlu na ngeen leerlu kon affaire bi loolu la mooy doo ñëw rek ne waa ji Euh, bon on dit que on rapporte que nga ñëw tëb naan waa ji moo def loolu boo ko defee mooy ne yow bakkaaru gaa yi yépp ngay ramasser léegi kon mu ne yorentu naa sa moo tax fii ñëwul rek dal ci kawam ne ko é eh, yow Amru dégg naa yow xoolal ma li nga def rek yow naka ngay ñëwee ñuy wax nga ñëw naan da ngay julli saa ngay am euh, nga am janaa ba pare di jiite nit ñi loolu foo gisee maa la ko jàngal dangaa dégg ma jàngal waxul lool da koo laaj ba mu indi ay argument mu xam ne kat waaye lii lii mu wax nii lii mu wax nii tamit loolu mooy wan ne tamit Seydina Amr ibn al-As dafa ne woon koo xam ne ndax bi mu tuubee matul un an wala ci lay yem mais lu tuuti moo tax euh, tey laa ñëw ci diine ji tekkiwul ne man duma ci xam dara walla duma ci am dara lu ma mën a xalaat mooy moom def naa raisonnement que ne comme que buur yàlla lee la wax te lool lool lool lool benn règle bu rëy la bu leen rey seen bopp kon lépp loo xam ne damay yóbbu ci luy alak sama luy tax ma alku mooy day nekk loo xam ne du day xaraam ma def wala du ma ko def duma ma ko def léegi kon benn plainte baa ngoo moom daal di na ciy tontu yeneen sa salaam ne kon baax na te loolu te te te xew-xewam bi am na beneen affaire bu am solo boo xam ne moom la moom la indi mu tax ñu xam ko ci loolu dañ ciy xamee ne kon moo tax euh, fuqaha yi moo tax imaam euh, Abu Dawud as-Sijistani ci buntu boobu la ko indi ci fi ngay tiime baabu tayammum yooyu fi ngay tiime euh, yooyu foofu la ko indi pour wan nit ki xam nga tiim nañ naan la pour nga mën a tiim mooy bu dee ne amoo ndox bu dee amoo ndox mais du amoo ndox kese mooy man ngaa tiim ndox mi man na fee nekk mais nga tiim parce que ndox mi mënoo ko utiliser loolu mooy lan exemple ci loo xam ne ñun fii man nañoo dal nga wàcc ci suuf ñu taf ne euh, euh, demain ak après demain dañuy couper gaz bi parce que day am ay travaux yu ñuy def ci affaire entre pour entretien ak yooyu defaraat kii kon gaz bi dañ koy couper comme ni muy xewee <laughs> barki démb rek am na ku ma ci gis moom looloo ko dal ma gis ko muy tàngal ndox maa ko lan la mu naan gars yi dañ ne yi dañoo couper mbiri robinet yépp a seet mais imagine ñu couper même gaz gazu ko heureusement ba mu amee li muy toggee du gaz mu mën a tàngal mais mooy man manu suñu quartier bi yëpp coupé nañu affaire bi ndox mu sedd kepp a fi am man ma jóge nii am sama janaaba yeewu mais wala timis jot ndox maa ngi fi c'est sûr mais nu may def est-ce que dama naan bon malgré tout quand même euh, moom moom di pat pati mais quand même naa euh, jàpp déedéet da ngay dem nga tiim nga julli non janaaba laa am de waaye après. dañ naan la yonent saa salaam ba ko Seydina Amr defee burul woon noonu dina ko ne ndox maa nga fa woon Seydina Amr ndox may ngi fi mais dañ dafa sedd may ragal bu ma ko utiliser problème am te yonent saa salaam am na xadis benn xadis bu bu bu mel noonu boo xam ne même bu dee xadis boobu euh, côté càllaleem am na wax yonent saa salaam dafa. mooy mooy waaj a nga xam ne dafa dafa ab saxaabi la woon bu àndoon ak lenn ci saxaaba yi ñu demoon ñu ñu voyage woon mu am mu gaañu ci bopp bopp bi xar léegi mu am janaaba nag mu laaj ñi mu àndaloon mais nu may def damay tiim wala ñu ne ko ah non non yow da ngay da ah. mu sangu. ndox mi jaar foofu mu daldi di faatu ñu ñëw wax yonent wax ko yonent bi mu ne leen mais yéen yéen mais rey rey ngeen ko rek rey ngeen ko yéen xanaa xamu ngeen li ngeen def rey ngeen ko mu ne innama shifaa'ul ayyi as-su'al feebar li nga xam ne mooy faj mooy faj ñàkk a xam mooy laaj waru ngeen moom ko wax mu sangu sangu bi ngeen ko wax moo tax moo ko fat mu ne woon yéen ko mooy kooku lim leen waxoon ne moom ndax loolu lay def loolu la waroon a def ray ngeen ko ray ngeen ko ci noonu kon loolu mooy ak kiiwu Seydina Amru ibn bi bu dee ne yëf yi dafa sedd manuma ko tàngal ndox mi manuma ko tàngal manuma def neneen te manuma xaar ndax waxtu wi day weesu mooy bu ma toogee di xaar mën naa ne bon peut-être gars yi leen 17 heures lañ koy taal mais sauf ko man bu ma naree xaar ba 17 heures waxtu wi day weesu bu boobaa dañ naan la da ngay tiim nga julli da ngay tiim nga julli ndax la loolu la moo tax bokk na ci li li tax nit ki di mën a tiim moo xam ci janaabaak ci leneen mooy ndox mi du ndox rekk ñàkk mais ndox nekk fi mais mënu koo utiliser parce que li ëpp ci njortam mooy bu ko utiliser day fe mooy non seulement soit da koy feebar walla da koy yokk feebar mooy mu fekkoon moom mu feebar ragal ne bu mu ko utiliser mu yokk feebar lañ wax de waxuñu mu rey la mu yokku feebar kese da ngay tiim da ngay tiim te après bu ndox mi ñëwaatee kenn du la ne hé demal nga julliwaat non weesu na léegi bu dee waxtu wi weesu wogul ci ngiiru Maliki rahmatullah dañuy sopp nga nga nga jàpp daal di koy defaat mais boo ko defaatul dara newu ci mooy buñ nee dañ koo sopp nag tekkiwul ne mooy bu dee waxtu wi dafa weesu lool jeex na mais bu dee waxtu wi jeexagul dañ naan sopp nañ nga daal di bon robinet yi léegi eau chaude bi ñëw na léegi bon kiiwaatal mais euh, loolu dañ koo sopp kese sinon moom defoon na li ko war jamono jam ko ware ndax ba mu koy war looloo fa mënoon a nekk leneen existé kon benn affaire ngo léegi beneen bi loolu moo jëm kon ci wàllu jàpp gi nga xam ne mooy dafa jiite euh, nit ñi fekk janaaba la beneen bi mooy le fait mu ne gaa yi kenn du fi taal quoi kenn du fi jaaru yeneen saa salaam bi mu ñëwee mu ne ko mais Amr sa mbokk yi nee nañu danga leen a tere woon ñu jaaru mu ne mu ne parce que ñun li ma doon ragal ci ñoom mooy malgré renfort bi ñu jox xam naa ne gaa yi foofu tribu yooyu yëpp ñoo ñëw man nag dama leen a tere ñu taal parce que dama doon ragal ci guddi gi imagine yonent saa salaam bu ñu taaloon gars yi dañuy repérer dañuy xam ne ah ñële moom ndax ndax tribu yi dañoo xamoon yooya ñooy seen territoire ku fa jaar xam nañ kan la surtout ñu jekki gis ay ay kii yu tàkk ay fu ñuy jaar ay taal noonu dañ naan fee gars yi surtout ñi ñu dégg ne fa lañ ne man nañu embuscade mu ne man looloo toxoon ma bañ yeneen saa salaam daal di koy ñaanal ne waaw kay Seydina bu Bakar ne Seydina Omar waxoon naa la ne bu ñu jiite <laughs> dañ ko topp rek mooy moom mooy ñun liñ doon xalaate ak moom li mu doon xalaat ndeke bokkul moom mooy ñun ñu ngi doon ndax Seydina Omar dane mais mais mais ara ayta Amr dafa ñëw ne Seydina Abu Bakar mais xanaa gisoo am muy muy tere nit ñi ñu ñu ñu ñu manafi'ahum ñuy jëfandikoo seen kii loo xam da leen di jari mu ne ko daahu bàyyi ko yeneen saa salaam da ko jiital ci suñ kaw parce que daa xam ci xare lu ñu xamul xam nga ñee ñoom ñu ngi doon xool côté sedd nañu mais foog ñu taal affaire yi quoi moom mu ngi xool ne non bu ñu ko taalee mooy dañuy dañuy attiser attention ñeneen ngi deen yëgal ne ñun fii nañu ne ah am na leneen tamit lu ci ne mooy ah Seydina Amru ibn al-As nag biñ agsee nag mu gis lii lépp radiyallahu anhu mu ne ah kon nag dafa mel ni nag kon man ku euh, ah yonent saa salaam def ma jiite comme li imaam al-Bayhaqi soloo ci Dalaa'il an-Nubuwwa euh, rahmatullah alayhi mu ne euh, Seydina Abu Usmaan al-Mahdi moo ko solo Seydina Abu Usmaan bi foog naa waxoon nañ ay mbiram Euh, oh, si wax nañ ko fi lu yàgg muxadram la mooy muxadram bon wax nañ ko ci yaa jataay bee wees ko ne muxadram mooy koo xam ne ci waa xadiis pas ci waa littéra littérature arabe euh, mooy koo xam ne moom dafa gëm yeneen saa salaam fekk jamono joo xam ne yeneen saa salaam muy dund mais sauf que gisu ko mujj ko gis bon moo xam yaman la dëkkoon wala Makka la dëkkoon wala sax mu dëkk ci village yi nekk Medina mais masula gis yonent sallallahu alayhi bu ñu génnee àddina kooku kooku dañ mu muxadram la mooy taabiin yi ñoo ñëw ci gën màgg nag mooy ñi nga xam ne dund nañoo yonent sallallahu alayhi wasallam gëm ko mais masuñu koo gis comme Seydina Abu Usman bi radiyallahu ta'ala mu ne sami'tu Amr ibn al-As damaa dégg dégg naa Seydina Amr ibn al mu ne ba'athani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala jayshin ala jayshi dhati salaasil wa fil qawmi abu bakr wa umar radiyallahu anhuma fa haddathtu nafsi annahu lam yab'athni ala abi bakr wa umar radiyallahu anhuma illa li manzilatin li 'inda nee na ma ne Seyna nee na man dégg naa Amru ibn al-As mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ma ji daf ma yónni ci benn xare boo xam ne ma man la def ma jiite ko boo xam ne nag Seydina Abu Bakar Seydina Omar a ngi ci woon radiyallahu anhu ma ne mais bon yonent sallallahu alayhi nag gis nga bu defee ma jiite ñii daa fekk ne bon quand man ko important la fa moom mooy amaana bon peut maa leen gën kon xanaa loolu lay tekki xaaral ma laaj nee na ma dem nag nee na ma daal di dem laaj nee na fa ataytuhu nee na nag ma dikkal ko hatta qa'adtu bayna yadayhi nee na ma ñëw nag ba toog ci kanam yonent salaam ma ne ko yaa rasulallah man ahabbu nnaasi ilayka sallallahu alayhi wa sallam ma ne ko mais yonent saa salaam mais kan nga gën sopp ci nit ñi xam nga hadis bi wax naa la imaam al Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhi ma daal nañ koy solo eh, nee na na yonent saa salaam ne ma Aïcha Aïcha moom moom moom moom laa gën sopp ci nit ñi moom laa gën a mu na ma ne ko non inni lastu as'aluka an ahlik nee na ma ne ko non non non yeneen saa sa waa soxna yi non <laughs> sama question bi xaaral ma waat ko quoi <laughs> non laajuma la ci sa waa sa soxna yi kan nga ci gën a sopp non waxuma lool de <laughs> eh, nee mu nee na bi ma waxee ma ma ma ñee tax ma wax mais ne moo ci tegu muy ne ko xultu summa man waa mais kon ma Aïsha a sopp waay na mu ne ma ne ko xultu ma ko summa man waa ginnaaw Omar moom ku ci tegu nee addada rahtan mu mu lim ñu bari mooy fu mu paree ci kenn ma ne ko ma man ci tegu mu ne diw mais bu tudd ba nekk mbooloo moo xam ne man gis naa ne ndekete man jegew ma foofu yëpp nee na nag ma ne sama bool laa a'udu as'alu man moom lii à partir d'aujourd'hui dootuma laa joneen sa sallam lii mooy man moo tax ci beneen ci riwaay bi nekk ci Sahih Imam Bukhari mu ne fasakatu a an nii fi aaxiri nee na bi yonent saa salaam di lim di lim di lim waaye liste bi sori lool gisuma ci sama bopp ma mujj ne ko noo baax na léegi baax na ndax damay ragal <laughs> mu def ma ca gannaaw dege man maa nekk ci ci gannaaw léegi euh, moo tax lii nii day wane li qaida bi ñu naan euh, euh, ab règle la jawaazu Euh, ta'ammuru al mafdul ala al fadil possibilité koo xam ne dañ koo gën mu jiite koo xam ne moo ko gën ndax loo xam ne ki ñu gën da koo am da cee ràññeeku loo xam ne ci kaw ki ki ko gën loolu mooy lan mooy fii mooy li se mooy mooy même mooy Seydina Abu Bakar wax radiyallahu anhu ne ko ne ne Seydina Omar kii boo gisee ñu jiital ko dafa am lu mu xam ci xare lu ñu xamul liy wane ne moom gënul mooy bi mu ñëwee laaj yonent saa salaam yonent saa salaam ne ko kee ma gënal kii woo ma gënal di lim lima lima lim boolewu ko ci taw te pourtant nee na ko mu jiitaleen ñoom ñépp loolu moo tax euh, euh, diway xalifa tekkiwul ne moo fi gën a rawatina ñun sax ci réew yi wolof yi nga xam ne ñun li ñuy falee yaa mag sa kër baay kepp la mooy yow yow ni nga ni nga ni li la fal mooy da nga fee gën a âgé kese sa njëkk juddu kese moo tax nga nar nekk kilifa <laughs> la a doon wax ci xam naa dafa xawoon <laughs> gaayee wax affaire kii <laughs> mu naan ah non bu deen ne yooyu kepp la moom <laughs> mooy tax a nekk kilifa moom mooy kon bëy nekk kilifaay ñépp <laughs> naa dafa dafa ta <laughs> mooy ñaa bëy sikkim nga day gudd ayaan bu dee loolu rek la bëy di kilifaay ñépp mais mooy nekk kon comme que ñun ni ñuy nekk kilifa par exemple suñu réew yee mooy ñu ne diw mooy xalifa bi ñu bari nag loolu lañ foog gars yi dañuy naan diw mooy xalifa ñu jàpp ne ñoom ñëpp moo leen gën alors que moo gën moo gën moo gën ñëpp alors affaire bi ah non demewul noonu bu doon sax ci critère u diine lañ koy teg sax ñu ne waaw mais ñun duñ ko teg ci critère u diine nga mag fi tamit tekkiwul ne yaa gën nit ñi tekkiwul ne nga nekk baayu nit ñi tamit tekkiwul ne yow yaa leen gën. ndax man ngaa jiite ci loo xam ñoo xam ne gënoo leen gënoo leen ah mais des fois nag nit ñi dañ koy bañ da ngay gis ñu koy bañ ñoo xam ne bu ñu xamee ne diwa ko gën dañuy bañ moo leen gën dañuy bañ mu ji ñoom ñu koy jiite euh, comme ni Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu waxoon bi bi bi bi yonent sallallahu alayhi génne àddina Euh, ñu ne Seydina Abu Bakar biñ demee ci kiiwu lansaar yi mu ne Omar tàllalal sa loxo ma jaayanteeg yow yow nga jiite yow nga nekk xalifa yonent saa salaam yow nga nekk xalifa Seydina Omar na ko man man ah non non man dinaa jiite ay nit ñoo xam ne yow yaa ngi ci seen biir loolu daa mën a nekk yow tàllalal sa loxo Abu Bakar ma jaayanteeg yow radiyallahu mooy. Seydina Omar manoon na jiite mais dane man du ko man waay xalaat ña mu ne man de xanaa du bu mooy du ma dund xanaa bu boobu di jiite nit ñi yow nga nekk man du jiite nit ñoo xam ne fiihim Abu Bakar Seydina Abu Bakar yow yaa ngi ci seen biir man da nekk man da nekk mais sinon loolu loolu loolu mooy possi possi mooy lool ndax lool mooy xilaafa amma la woon bokkul ak mooy boobu mooy yaay jiite ñépp te boobu ñi doon jiite ñoo gënoon ñépp ci xeet ah léegi mais sinon bu dee ay yeneen comme ay association nii wala ay même imaamu jàkka imaamu jàkka bi jiite ci jàkka ji tekkul ne yaa gën ñu ngay jiite ndax nit xam nga gars yi léeg foofu la ñuy juume mooy mën nañu teg critère yi tax nit di war a jiite diw diw waaw c'est sûr que moom mooy jiite mais tekkiwul ne moo gën ñu muy jiite comme que yeneen saa saam dane woon ya ummun naasu aqra'uhum li kitaabillah kiy jiite nit ñi mooy ki ëpp lu mu jàng ci lu mu mokkal ci téereb yàlla bi mooy tekkiwul ne nag yow dangaa ëpp loo mokkal que yaa gën ñi ci des loolu tekkiwu ko ndax saxaaba yi radiyallahu mais ñi ci mo ñi ci mokkaloon alxuraan dañ leen di lima ah. ñi ci mokkaloon kaamil bi lépp mais dañ leen di lim boo demee ci euh, kii euh, boroom xam-xam yi seen téere mais dañu ngi lim naan Seydina euh, Ibn Mas'ud la woon ñoom Seydina Mu'adh ibn Jabal ñoom Seydina Ka'b ibn Kële Ubay ibn Ka'b di la limal naan ñoom Seydina Abu Hurayra Seydina Ali ibn Abi Talib di la limal lool Seydina Umar ibn al-Khattab ba mu ko kiiwee dafa rey dafa rey aw nag ngir feete affaire bi baqara te lim ci yàgge mooy affaire bi nekkul woon ne euh, est-ce que dañ naan waa bon léegi comme que loolu la kon Seyna Muaz moo gën Seyna Omar radiyallahu anhu parce que moom mokkal na bu yàgg Seyna bu yàgg kon moom moo gën ñi ci des non du loolu moo tax mooy am ngëneel am ngëneel sax ci lenn tamit tekkiwul na yaa gën ñépp waaw ñu jiital tamit moo tax Seydina Abu Bakar radiyallahu doon wax lool bi ñu ko bi ñu ko bi ko defee mu nekk xalifa bokk na ci discours am bu siiw boobu nit ñuy nettali dane wullitu aleykum walastu bi xayrikum dañu maa def ma jiite leen ma yor seeni mbir waxul sax jiite man de la yàlla dogal ni ju nit ñi tànn ma ma ma ma méngoo seeni mbir waaye nag gënuma leen de ati'uni topp leen ma fekk maa ngi topp buur yàlla maa ngi topp sunnaa yonent sallallahu alayhi bu ma ko leen toppul nag bu ma kenn topp voilà mu jeex mooy pourtant moom xam na ne moo leen gën mais tamit pour xamal nit ñi ne du ne maa jiite rek maa gën nit ñi ba pare di ko wan nit ñi tamit mooy Seydina Amr ibn al fii moo jiite mais gis nañ ne jiite woon mooy ñi ñépp ko bu ngëneel te en plus en plus ñi mu jiite woon mooy dañu nekk ñoo xam ne euh, loolu mooy waneen tamit l'islam fi la promotion dëgg-dëgg nekk gaa yi carrière moom yoboo ñu carrière fii li borom bi naan wa fii daalika falyatanafasil mutanafisu ci yoon wu baax ci yoon wii ñii ñii concours ñiy di ko di di di njëkkante nañu njëkkante ci samaw yoon mooy ne yow mën ngaa ñëw tey mais raw ñi la fi jiitoo naa raw ñu bari ñu la fi jiitoo ah ndax te tamit li mu def moom Seydina Amr ibn al mais Seydina Khalid ibn al-Walid noonu la def Seydina Khalid ibn al-Walid moom moom dafa tuub quelques mois gars yi biñ demee ñu rey ñu rey mu te ñu rey trois njiit yu Yonent saa salaam waxoon saxaaba yi radiyallahu anhum dañ ne ko yow yaa jiite ah Khalid yow yaa jiite armée bi mu ne la moo tax saxaaba ba ne ko woon jëlal drapeau baa ngi dama koo for bi ñu rey Seydina Zayd ibn Haarisa Abdullah ibn Rawaha am Xaalid jël ko mu ne ko du ma ko jël yow yaa mopp ngëneel foofu yow nga fekke Badar man kañ laa tuub démb nga may jiitaloo mu ne ko jëluma drapeau bi mbirul pour yow nit ñi dajaloo daal di ne Xaalid ibn Walid moo jël mbir mi te pourtant bi mu fi tuubee matul sax un an loolu mooy l'islam mooy ne amul ne diw tay lay dóor a ñëw bon nañ ko association bi sawaay moom noo kii ba mu fi ñëwee ambulance c'est pas une valeur sûre bu ko kenn jox poste bu dëgër non mais man nga ñëw barki dee mu nekk président lu ci nekk lan moo ci nekk boo bu dee am nga compétence yi kay jeex na bu dee dañu fi yàgg ñëpp amuñu compétence yi lan ngeen bëgg ñu jox leen ko parce que rek ñoom ñoo fi yàggoon lislaam nag xamul loolu looloo tax yonent saa salaam mën a jël koo xam ne barki démb gii la tuub mais keroog rek Badar la doon xeex contre jullit ñi Uhud doon xeex contre jullit ñi mais Xandaq fii la ñëw keroog ngir buum ñu mais mu tuub neew ma sa saa nag c'est pas sûr de kii est-ce que du espion non nga jox ko mu jiite ñooñu ñin doon xeexal démb loolu mooy l'islam loolu la bu mooy amul ay discri façon discrimination bu man di doon bu ci am dañuy xool daal affaire yi waaye tamit dañ ciy jànge beneen affaire mooy yëf yi ñi compé ku nekk ci li nga comp ñi compétent la ñuy jox selon seeni compétence mais pas selon ko kii moo fi gën a yàgg naa Amr ibn al-As ba mu ginee xam affaire u xare ki yooyu lañ ne ko yow demal de jiite naa Xaalid ibn al-Walid mi cub barki démb moom xam nañ ne Uhud moo tax waa Quraysh gagné Seydina Xaalid ibn al-Walid mais Uhud moo tax jullit ñi perdre guerre bi ndax ñuy duma waa Quraysh ba waa Quraysh di daw la taxaw xool montagne bi ne leen ma yi paree guñu ñàkk guñu topp leen ma topp leen ma topp leen ma mooy moo tax gars yi julli ñu ju leen faat comme que nag xamoon nañ ci loolu yeneen mi aleyi saatu salaam daal di sahaaba yi radiyallahu daal di koy jiite bi ñu ko jiitalee yeneen saa salaam ne jël na jaasi jël na jiite na guerre bi sayfun jaasi yoo xam ne ci jaasi yàlla yi muy Seydina Xaalid ibnul Walid te barki démb la fi dugg lan la nekk jullit kon loolu mooy lislaam it loolu la yàppaa man démb laa ñëw man démb laa ñëw ci daayira bi wala démb laa ñëw ci association bi démb laa ñëw ci ci ci jamaa bi yu mel noonu kon man booy non mooy yow ne defal rek te yàlla tax léegi nag loo compétent tamit bu ñu la nee jël ko bul ne ah non man du ko jël peut-être man bi nga wax lool mais bu dee gis nga ne yow man nga ko te boo ko deful mbir muy sooxe mais da nga koy jël Seydina Xaalid ibn Walid lool la waaye bi mu nee ko euh, euh, euh, ah, jëlal affaire bi mu da ko man duma ko jël mu ne ko si yaa koy jël yaa koy jël man jëluma drapeau bi lu dul pour yow mu ne ko yow Badar yow yow yow Badar fekke nga Badar <laughs> yow man ma tuub démb nga may ko non yaa koy yaa jiite nag kon affaire bi lool la kon ci noonu la xare zaatu salaasil daal di génne ay jeexe waaye dañ ci gis tamit ittihaad dafa am mooy mooy mooy bu bu bu situation taxawee bu bees mais loolu boroom xam-xam a koy def nga mën a xool. raisonnement par analogie nga xool lan la ci l'islam la selon li nga xam ci diine ji selon li nga xam ci diine ji lan moo ci war a nekk àttey lislaam comme don de sang yi xew léegi nga xam ne leer na la alxuraan waxul ci textuellement don de sang euh, maye organe loolu moom gisoo ci xadiis buñ noo xam dañ naan la maye organe xaraamun wala daganun loolu amul loolu nag boroom xam-xam bi mooy war a xam ne ah selon lim xam ci diine ak texte yi mu xam fan lay situé wu ak lan mooy li ñuy def xam nga moom la naa Amr ibn al-As def di ah man dafa sedd du damaa ñàkk ndox de ndox a ngi fi mais bu ma ko utiliser am problème te gis naa ab loo xam ne kii la source la muy alxuraan foo xam ne suñu borom waxoon na bu leen fàtt bu leen alak seen bopp ndax buur yàlla di leen yërëm ma daal di basé wu ci lool xam ne kon lépp loo xam ne man maa indil ngaañ dama koy teggi te tamit dañ ciy jànge li nga xam ne mooy qaa'ida fiqhiyya bi naan ad-dararu yuzaal ad-dararu mooy lor yuzaal dañ koy dindi mooy fu lor nar a amee diine ji da koy dindi te mooy al-mashaqqatu tamit tajlubu taysir euh, xat-xat day indi yomb yomb looloo tax yonent saa salaam neew ko ah non non non non am non je ne veux li nga wax demal nga daal di jiite waay nga daal di julli waat ah am na beneen affaire boo xam naroon naa ko fàtte buñ ci boo xam ne dañ koy jànge ci ne tali bi mooy ne nit koo xam ne dafa tiim mën naa jiite ñoo xam ne dañoo jàpp mooy nit koo xam ne dafa tiim xam nga loolu du fuqaha u yépp ci d'accord am na ñoo xam ne dañ naan dañu ko sib quoi ndax bon wala bon bu ñu ko def mais li gën a dëgër mooy loolu possible na nit koo xamante ne nii dafa tiim ndax bi mu tiimee am na mooy tiim gi dafa taxaw place lële mooy taxaara taxaara la rek bee taxaara maa iya la bii turaabiya la bii suuf la mooy ne le fait mu tiim nag mooy mooy dafay ndax euh, day yëkkati kii bi mooy tiim gi day yëkkati toj gi moo tax loolu gisoon nañ ko ci kiiwu tayammum est-ce que est-ce que tiim day day day yëkkati day yëkkati toj gi ci sax mooy yëkkati toj mooy est-ce que bu ma ñaan bu ma amee bu ma comme ma war a jàpp mais boo ndox amu fi wala manuma ko utiliser ma ñëw da ma déw tiim est-ce que tiim boobu ma tiim day tekki ne léegi sama sama sama sama ñàkk am laab bi jeex na ba ma tiimee rek mooy léegi am naa laab boobu même bu ma jullee ba pare après day continuer wala boo mu beex wala dama may permettre juste ma def jaamu yàlla googu tax ma def ko tiim bi après bu ma ci paree nag ma delluwaat du ma laabu ma loolu loolu wute la ci boroom xam-xam yi halit dañuy woowe masala bi halit tayammumu rafi'un aw mubih loolu masala la boo xam ne bon ginoon nañ ko yaatal ci ayatu tayammum loolu masala wuute la mais li gën a dëgër mooy ne ki nga xam ne dafa tiim mën naa jiite ñoo xam ne dañoo jàpp ñoom loolu mën naa nekk ndax Seydina naa ibn al noonu la def bu doon ne man la nekk yeneen saa salaam danaan leen a ah, yéen reprendre leen reprendre leen seen julli ji wala ma ne Seydina naa ibn al yow eh lan moo tax ngay def lool te yooyu yëpp waxu ko ci kon loolu dañ ci xame ne loolu mën naa nekk même bu dee ne julli nag loolu mën naa nekk mais tout le temps del sàmmonte ak wuute ak di def al ahwat di jàpp comme li maalikee wax loo xam ne moo gën a sàmm mooy du ne boo defee lay baaxul de mais pour bañ a indi discorde ci nit ñi wala yenn kii yi nee leen ut leen ki tiim ki ki ki jàpp na jiite garaawul mais sauf ko bu dee ki tiim moo jiite tamit dara newu ci dara newu ci am ah, pour fat euh, bàyyi xel ñeneen ñeeg ak yeneen wuute yeeg yeneen ñi man nga ne bon man nga bàyyi kii nga xam ne moo jàpp mu jiite kenn ci ñoom mu daldi jiite bu ko defee kenn du am benn wax wala loo ci xalaataat loo xam ne mën na di ay ñëkk-ñëkk diggante nit ñi wallahu taala alam kon xam naa dañuy yem noonu jotaay bii di ñëw nag kon sariya yi jeex na